min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal xamsiin. wa an Ibraahiima ibni Abdir Rahmaan ibni Awf anna Abdar Rahmaan ibni Awf radiyallaahu anhu utiya bi ta'aamin wa kaana saa'iman faqaala qutila Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wa huwa xayrun minni falam yujad lahu maa yukaffanu fiihi illaa burda idaa guttiya bihaa ra'suhu badat rijlaahu wa idaa guttiya bihaa rijlaahu badaa ra'suhu summa busita lanaa mina dunyaa maa busita aw qaala u'tiinaa mina ad-dunyaa maa u'tiinaa qad xashiinaa an takuuna xasanaatunaa cujjilat lanaa summa jacala yabkii xattaa taraka at-ta'aam rawaahu al-Buxaari rahimahu llaahu ta'aalaa qaala al-imaam al-xaafiz an-Nawawi muy ñëwaat ci garab gi ñu ne ci tool bi wala chapitre bi wala di buntu bi. bu cinquante quatre di wax ci ngëneelu jooy ndax ragal yàlla bala ci tegu ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis numéro quatre cent cinquante trois nekkoon xadisu saydina wa mawlana ibnu umara radiyallahu anhuma mu ne lamma ishtadda bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba ni mu jeexe tey nag ñu gis xadis bi ci tegu mooy xadis numéro quatre cent cinquante quatre ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne waan Ibrahim ibn Abdirrahman mu ne waan Ibrahim mu ngi jële ci koo mu ngi tudd Ibrahim ibn di doomi Abdirrahman ibn Awf di doomi saxaaba bu mag ibn Awf eh, radiyallahu anhuma anna kene Ibrahim moo ko jële ci baayam di Abdurrahman ibn Awf di nettal lii ci mbiru baayam mu ne am na Abdurrahman ibn Awf kene baayam de di Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu anhu utiya bi ta'amin wa kana dañ koo indil ndogom waaw fay buñ dañ koo indil bi ta'amin ci ñam ku wooroon liñ ko li muy lekk li njëkk a lekk mooy lan mooy ndogu li <laughs> waaw léegi bi ñu ko indilee wa kana fekk dafa wooroon fa qaala mu ne waaw qutila faat nañu Mus'ab ibn Umayr Mus'ab di doomi Umayr de faat nañ ko radiyallahu anhu tamam xayrun mun minni moo ma gën de te keroog bañ ko faatee falam yujad lahu trouver lu ko woon dajal lu ko woon maa yukaffanu fii luñ ko doon sànge keroog luñ ko laay eh, manoon sànge ngir denc ko trouver wuñ ko woon illaa lu burdatan benn yére benn manteau boo xam ne in ghuttiya biha ra'su mooy moom bim mu soloon nga xam ne buñ ci muuree boppam badat rijlahu ñaari tànk yi di feeñ wa in ghuttiya biha rijlahu buñ ci muuree sàng ci ñaari tànk yi bada ra'suhu bopp bi di feeñ loolu daal Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu amoon comme kafan comme loo xam ne mooy càngaay mu ne summa ginnaaw gi ñun ñii nag des fi gannaaw gi busita lana ñu daal di ñuy tàllalal waaw borom bi yaatalal ñu ay xéewal mi duniyaa ci àddina bu jege gi da gaaw a jeex maa li nga xam ne moom la ci tàllalal moom la ñu ci moom la ci yaatalal mu ne aw wala boog mu ne u'tina jox nees nañ ñu mina ci àddina gu jege gi te gaaw a jeex te doya di maa u'tina liñ ñu ci jox xat dëgg-dëgg nag xashiinaa ah ñun de ragal nañu ñun Abdurrahman an takuuna ken xasanaatuna suñu jëf yu baax yi ujjilat lana borom bi lii mu ñu jox ci àddina ndekete yoo yu baax yéen jotoon na def moom lañu fay àddina waaw laay ragal de summa ginnaaw gi nag jaala mu tàmbali yabkii di jooy moom Abdurrahman ibn Awf xatta ba ni nga xam ne taraka taama ci lay bàyyee ñam ba laalaatu ci dara mu ne xadis bi rawaahu solo na ko al Buxaari yu al imaam al Buxaari Muhammad ibn Isa <laughs> Muhammad ibn eh, Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizba al Ju'fi al Buxaari rahimahullah Abu Abdillah léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la est-ce que xadis bi moom tafarrada bihi al-Bukhari al-imam al-Bukhari kese moo ko solo ah moom mooy ki nga xam ne moo nettali xadis bi eh, moom al-imam al-Bukhari al-imam rahimahullahu taala moom nag indi na ko <coughs> moom al-imam al-Bukhari yu ci ñetti bërëb hmm, indi na ko ci ba kitaabul janaa'iz baabul kafani min jami'il maali wa bihi indi na ko foofu moom al imaam foofu andi ko fi mais andi ko ci yeneen i bërëb eh, comme baabu fi kitaabul maghazi baabu ghazwatu uhud foofu andi na fi ñi nga xamante ni nii mooy loolee. <coughs> léegi kon nañ jël bi nekk ci kitaabul maghazi rahimahullahu taala buntu bi mu def ci ghazwatu Uhud xare Uhud mu ne haddathana Abdaan mu ne ki ñu nettali mooy Abdaan di Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawwaad ah, Abu Abdirrahmaan al-Ataki al-Azdi al-Marwazi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Abdullah mu ne ki ñu nettali mooy Abdallah di Abdallah ibn al-Mubaarak ibn Waddaah al-Hanzali at-Tamiimi mawlaahum abu abdirrahman almarwazi alxurasani muy boroom kitaabu zuhd imam ibn al-mubarak rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana xabaare nañu Shu'batu seen sëriñ di Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi abu Bistaam al-Basri amiru al-mu'minin rahimahullahu taala an Sa'd ibn Ibrahim mu jël ko ci Sa'd di doomu Ibrahim ibn Ibrahim ibn Awf voilà Sa'd ibn Ibrahim an abihi mu jëla ko ci baayam di Ibrahima hmm? Sa'd doom Ibrahim Ibrahim boobu nag moo nettali mbir mi moom la imaam an-Nawawi ne waan Ibrahim ibn Abdirrahman mooy Sa'd moo ko jële ci baayam di Ibrahim moom muy nettali mbiru maamu Sa'd di baay ci Ibrahim di Abdirrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu utiya bi ta'amin wa kana sa'iman fa qala qutila Mus'ab ibn Umayr wa huwa khayrun minni kuffina fi burdatin in ghuttiya ra'suhu badat rijlahu wa in ghuttiya rijlahu badat ra'suhu wa uraahu qaal wa qutila hamzatu wa huwa xayrun minni fii da cee yokk beneen ne dafa mel ni waxul woon Musab kese waaye waxoon na ne tamit wa qutila te faat nañu keroog biñ ko tegalee ndogoom li mu ne eh, te faat nañu i de ibn wa huwa te Hamza kat ibn Abdil i xayrun minni moo ma gën man Abdurrahman summa ginnaaw gi busita lana min ad-dunya ma busit aw qaala utina min ad-dunya ma utina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am allah lii mooy xadis bi eh, imaamul Buxaari wax nañ la indi na ko ci yeneen ñaari bërëb xadis bii eh, ginnaaw biñ gisee taxriij bi mooy eh, ban lëkkaali la am ak suñu bunt bi mooy jooy buntu ngëneelu jooy ndax ragal yàlla waaye xemmem sopp sa borom mooy eh, Seydina Abdurrahman ibn Awf li mu jeexale summa ja'ala yabki mooy fàttaleku ay mbokki jullit yoo xamante ne di ñoo àndoon ci yoon wu baax wii borom bi nag def ñu jiituñu ci yiw mooy ñoom ñoo ñu njëkk ca suñu borom te nag njëkk wuñu fa n'importe comment de dañ doon xare ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ fàttali waaw mu fàttaliku loolu nga xam ne lépp di dellu ci boroom bi kon mu jooy wa shawqan ilay jooy ndax xemmem dajeek sa boroom waaw waaye di ku ñu baax ñoo xamante ne ñoo la fi ñoo ak ñoo wane woon ci lii ñoom raw nañ la nga jàpp ne gën nañ ma ba faw jeex na waaw ak lañ ne woon ak xaal ba ñu demee ci borom bi nga xam ne ñàkk ba amuñu sax sa ay càngaay yu mat hmm? ay mbalaan yu mat lu ñu leen yu ñu leen yu ñu leen sànge man leen denc amuñu ko woon yow nag borom bi def borom bi ubbi xéewal nga nekk ci ci millionnaire yi waaw ngay ngay xalaat sa démb loolu jooy loola ni gis mbiru borom bi laa thumma ja'ala yabki waaw muy jooy ndax ragal yàlla ragal moo tax mu ne xashiina wa qad xashiina ragal nañ an takuna xasanaatuna ujjilat lana ragal nañ ay mbaadu suñu yiw ya ñu jotoon a def ànd koog ñoom ñoom borom bi woo leen ci boppam fay leen mbaa ñun moom borom bi lim ñu yaatalal fii may ñu ko ci àddina ñu am ko ci alal mbaa lool mooy lam ñu faye ñun mu jooyloo ko kon baabu fadlil bukaa'i min xashyati llahi ta'ala wa shawqan ilayhi kon lëkkaale baa ngoog léegi kon Seydina Abdurrahman ibn Awf dañ ko ndil ñam fekk dafa wooroon waaw dafa wooroon loolu nag mooy jëfu nit ñu baax ñi waaw mooy di def jëf yi nga xam ne dañ ko xamoon Yonent bi alayhi salaatu wassalaam di woor léeg-léeg eh, moom nag préciser wul est kooru Ramadan la woon wala déet waaw mais li muy gën a niru mooy que lim ne wa kaana saa'iman te moom boolewu ci boppam moom Seydina Ibrahim doom bi amaana bu doon Ramadan la manoon na ne wa kaana fii comme ñoom ñëpp a doon wooroonoo loolu boo ko déggee noonu man nga ne amaana kooru gàtta kii la woon naafila waaw nga gis ne te moom yi ci millionnaire yi la bokkoon. ak à liñ naan millionnaire tey moom Seydina Abdurrahman ci noonu la bokk waaw bi muy door a jóge Quraysh amul woon dara bi mu gàddaay see dafa gàddaay si yonent bi alayhi salaatu wa salaam boole ko euh, fraternisation bi mbokkale bi mu boole ko Seydina Sa'd ibn Rabi'a waaw moom itam comme lansaar yépp ñu ubbil leen seeni xol laata ñu leen di ubbil seen alal yeeg seen kër yi yonent bi alayhi salaatu boole koog moom mu ne ko man maa ëpp alal ci waa lansaar waaw ñoom bokkul ak ñun ñi nga xam ne sa fortune da koy nëbb di dee moo tax sant yàlla du ñu yomb waaw koo ci gis mu ngi dee deelu lu ko yàlla may muy dee rek ah affaire yi day dox lool ba masha allah boo ko laajee mu ah waaye dara doxul yëf yi kay doy na waar lool kook nan lay sant yàlla waaw kii moom da ne ko man maay bokk maay ki ñi ëpp ci waalan saar ki ëpp ci waalan saar alal léegi kaay bi jël ni may def comme que yonent way saa saam def na yaay sama mbokk tam doxandéem de waxoon nañ ko fi ne ñooñ amuñoon crise immigration ñoom amuñu ko woon waaw te pourtant ay mbooloo yu baree baree bari ñoo doon jóge Makka di ñëw te yamul ci Makka rek ñoom Abu Zar fan ñoom Abu Hurayra fan lañ jóge ak daw si te waa daws nit ñi di jóge fu nekk di ñëw Medina te waa Medina neewuj waaye attention ah c'est quoi ça cet envahissement là ah li tax gars yi di ñu envahir ñii suñu dëkk bi waaye yow ku nekk ñëw ba dam fi loo xam ne sax ñun du ko am loolu mooy lan ah gis nga ñooñ la ñooñ la l'islam yar waaw woote woo l'islam rek nag ma taxul nga am jikkoo woo jooju da ngay nangu ndoxu alquran ak sunna fóot la nga dugg ci tënku nangu ci tënku moo lay may nga am jikko yooyule waaw mu ne ko kaay maa fi ëpp alal sama alal ji laay laay xaaj ci digg bi nga jël benn ma jël benn am naa ñaari soxna waxuma man damay fase ko ku ma neex de yow xoolal ku la neex ma fase ko après yow nga denc ko waaw mais ki mu ko doon wax moom dafa dafa nekk nit quoi <laughs> waaw dafa nekk nit te loolu mooy eh, ak nite mooy tamit ku l'islam yar quoi yow du ñu la jox dara ab ab loxo <laughs> nga jël lépp jox lay baaraam nga jël lépp non ni mu def. danaka baarakallahu laka fi maalika wa fi fi ahlika wa maalik waaw ne ko yal na yàlla barkeel ci sa alal ak sa sa sa njaboot waaye dullani ala suuq li ma bëgg mooy tegtal ma fan la ñuy yaxantoo marché bi jaxa bi laa bëgg nga wan ma ko jaba wan ma jabi boobu jabi laa bëgg nga tegtal ma ko waaw bu ko defee ma dem yaxantu ji mu dem tuuti la commencé commencé bari la ñu ne ko ah waaye sa alal ji loo kii loo noo demee ba ba am alal ñu gaawe nii waaw mu ne man dama doon doyloo bénéfice bu tuuti waaw waaw bu ënnee marché lii dam xool bénéfice yu extravagant yooyu yu bari yooyu nga xam ne gars yi fi lay teggi <laughs> déedéet bénéfice boo xam ne rek moom bu tuuti rek waaw mbiram di dox ba mu bokk ni millionnaires yi <coughs> léegi nag bokk ci ñi amoon bokkoon alal go gisoon nañ bi ñuy wax mbiru tabu keroog moom dafa jël xaaju alalam la jël joxe naafiqi ne moo waaw mooy ca aaya tawba ba alladina yalmizuuna almutawwi'ina fi sadaqat walladina laa yajiduuna illaa juhdahum waaw ñoo ñële ñu doon dugg ñoom naafiq alkibar di leen ŋàññaka dal moom mii ci la moo ñëw ñu ne ah moom mu joxe lu bari ñu ne kii moom joxewul illaa riyaa moom abdurrahman mii lañ doon wax radiyallahu anhu waaw ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñëw abu xaytama ñëw joxe gaay ne moo ak abu aqil moo waaye ñii ñoom joxewuñ lu dul lii moom inna allaha an sa'i hadha la ah, xam ngeen ne borom bi moom doyewul tos waaye sa'u abu aqil bi ak abu xaysama mii ñu ñëw filisté bëgg rek bu ëllëgee ñu ne ba ñuy joxe joxe woon nañ wal iyaadu billah ba borom bi wax leen lam leen waxoon seyna abdurrahman moomu kon gis nañ ne mujj gi dafa bari woon alal looloo tax mu ne mana mbaadu borom bi suñu yu baax yéen jotoon a def moom la ñu fay ci àddina fii waaw kon hadis bi kon dañ ciy jànge loolu mooy Seydina Mus'ab d'abord li nga xamante ne nii ta ta ta ta kat ah attention <laughs> Seydina Mus'ab ibn Umayr laata muy dugg ci l'islam mu ëppoon alal ab ab Seydina Abdurrahman ibn Awf bi muy génn àddina de Seydina Mus'ab ibn Umayr ba muy dund mooy playboy liñ naan booy biir Makka waaw moom. lu mu fu lu mu joxoñ la balaa joxoñ yaayam dagg liñ naan yaay ji milliardaire la fi gëmewu ko gëmewul doom ci du moom rek nag la amoon nag waaw ndax frère am di Abu Aziz <laughs> keroog Uhud biñ ko jàppee biñ ko jàppee Badar boog prisonnier frère bi Mus'ab da ko romb radiyallahu anhu waa lamsaar ñi ko jàpp ne gin leen takk mu dëgër kii takk leen bu dëgër yaayam boroom alal la <laughs> waaw mu ne i wayow frère sama <laughs> rakk sama yaay ma ñemee romb nii ci ci xat-xat ñu jàpp ma prisonnier bi may nganaan gaa yi may jàpp nañ ma gën a takk mu ne hé man duma sa frère ñii la jàpp ñooy sama frère mooy maay ñoom ñooy sama frère ci diine te innamal mu'minuna ikhwata ikhwa gu moo ëpp doole gu deret goo xam ne diine àndu ci waaw ak bari woon alaw baaxoon na moo doon taaral jataayu paayi Makka yi ku bëgg sab jataay gina gina gina bari ay ay ay convive ak ña fay nekk ak ña ciy intéressé wu yéen fexeel Mus'ab boo nekk ci seen biir parfum yi mu doon xeeñtoo moom kese la waaw liñ naan lii parfum unique la waaw tellement cher gi mu cher amul gafakaat kenn poosu kenn manu cee àgg lu dul moom <laughs> waaw muy sol yére yu rafet ngoo xamante ne nii waaye ba mu duggee ci l'islam Allahu akbar lépp yaayam ne da koy privé mu ne ko ma ne yaay lii lépp taxumaa dugg ci lislam lii lépp loo téye baax na jëlal bàyyi kook moom loo Mus'ab ibn Umayr ah premier ambassadeur de l'islam à Médine moom la ko yonent bi alayhi salaatu salaam woon mu dem baliser le terrain woo waa Médine jàngal leen Alquran waaye xamal leen diine dugal ñi nga xam ne ñooy kàngam yu mag yi ñoom ki nga xam ne Usayd ibn Hudayr waaye ki nga xam ne mooy siddiqul ansaar ah Sa'd ibn Mu'aaz ñoo ñëpp moo leen dugal ci diina radiyallahu ta'ala an Mus'ab wa ardaah waaw moom moomu Uhud Badar fekke na ko def fa jaloore ju mag Uhud yonent bi alayhi salaatu moom la joxoon drapeau bi mu yoroon drapeau yonent bi alayhi salaatu salaam ci xare boobee Euh, te moom muy Mus'ab bokkoon ci waa Banu Abdiddaar muy Mus'ab ibn Umayr al-Abdari waaw waa Banu Abdiddaar ibn Qusay ibn Kilab foofu la dajeeg Yonent bi alayhi salaatu salaam ci Qusay ibn Kilab waaw moom Seydina Mus'ab radiyallahu anhu keroog nag lañ ko faat ci xare boobee bi nga xam ne kaccoor bu mag bi de euh, Amr ibn Qami'a al-Laythi euh, daal di ñëw faat ko jour boobu la Ummu Umaara <laughs> Euh, parce que da doon ne yonent bi saa saam lay seet moom amul na xam am yiis mi waaw neena rek maag maag Musab ñu kar ko waaw Allahu akbar Nusaybatu bint Ka'b <laughs> radiyallahu anha jigéen gu man téeméeri góor yuy taxawaalu <laughs> barki yàlla laa wax <laughs> keroog dugg ci xare bi la def waaw aw ibn Qami'a e jógan na la rek mu naan day seet yonent bay saa saam rek mu interposer ci kanamam ci digg xare bi waaye nee na gis nga bi ma ko bi ma nii bi ma ko mu ngàdd ma tëll ma ngàdd fii boo xam ne dafa def cicatrice ci ci ci ci ci ci Nusayba radiyallahu anha ba ñu muy génn àddina ci gaañ gaañ bu xóot def cicatrice ginnaaw bi xóot bañ ko ko laajee mu ne lii ñooy ko waa kan mo <laughs> mbokkam ma laaj ko ko mais sama tàntaw loolu ke lan moo la def lii mu ne ko lii kàccoor bu mag bi la am rum no xam ne ala keroog Uhud waaw <laughs> mu ne yeneen lay saab lay seet ngir ngir faat ko mag mag Musab ñu inter ñu ñu ñu kar ko waaw waaw nee gis nga bi mu nee nii bi mu ñëwee ba ma kii bi mu agsee ci man def ma dóor tël jaasi tël mais bi ma dóoree ma tourné ni ko rek rek rek waa yow rafaal ko sama sama jaas ji ma yoroon mais mais mais mais mais mais al <laughs> waaw waaye <laughs> ku yées ki keroog ñetti dira la tegoon ñetti bubb koŋ la sol sama jaas yi ma ko rimb dara la ko jariñut <laughs> waaw mu faat sayna Mus'ab ibn Umayr nag daal di daw moom Amr ibn Qami'a al-Laythi qabbahahu di daw te waa Quraysh naan qataltu Muhammada waaw ndax moom Seydina Mus'ab la jàppoon ne moo yonent bi saa salaam daw ci waa Quraysh waaw ñoom Abu Sufyan wa hizbihi naan leen qataltu Muhammada faat naa Seydina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar waaw waaw waaw waaye kazaab la li muy wax amut <laughs> waaw waaw ibnu Qami'a al-Laythi alayhi min allah ma yastahiq <coughs> léegi Seydina Mus'ab noonu lañ ko faate keroog waaw <coughs> keroog nag biñ ko faatee noonu bokk ba xare bi jeex ak ñoom Seydina Hamza bon Seydina Hamza moom euh, Wahshi moo ko faat keroog xam nga am na ci benn riwaay bi ñu gis sànq ci kitaabul Maghazi da ne te yaakaar na wa uraahu qaala wa qutila Hamza wa huwa xayrun minni mu ne daa mel ni dafa ne tamit waxul euh, Seydina euh, Musab kese mais da ne faat nañu Hamza te moo ma gën Hamza nag mooy Hamza ibn Abdil Muttalib yi moom jarul a présenté Shaybatul Hamd waaw bàyyi taxu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkoon frère u papa Yonent bi alayhi salaatu asadullahi wa asadu rasulih gaynde yàlla ak yonentam alayhi salatu wassalam <coughs> di sœur di di frère ci Safiya euh, euh, bint Abdil Muttalib di yaayu Seydina Mawla wa Mawlana Zubayr ibn al-Awwam waaw moom Seydina Hamza euh, chasseur de lion <laughs> da ko waa Quraysh doon woowe <laughs> moom keroog moom wax ci moo ko faat waaw bi mu jàppee gars yi di dajji par kenn kenn di rotal par kenn kenn wax ci moom comme que euh, bañ rayee Tuayma euh, Jubayr ibn Mut'im dane ko boo ko faatee moo ko moomoon ne boo ko faatee Hamza ndax lim faat sama baay tax yow fa anta xuru daal euh, Hind bint Rabi'a comme comme baayam Rabi'a ak frère baayam Shaybatu ibn Rabi'a ak frère am bi Ali ibn euh, Utbatu ibn Rabi'a keroog lañ ko faat Hind ne Wahshi boobu ko faatalee man ndax sama baay yi mu ray sama frère rek sama baay tëx man yow moom Wahshi <coughs> di nga am lu duun loo xam ne moom laa lay defal waaw sa poids sax mën naa la ko kiiwal defal la ko or waaw ba pare yow da ngay libre waaw ah, ke moom tuwaay moom moo ko moom <laughs> ke euh, Jubayr moom dana ko woon yow moom dangay ngay libre boo ma faatalee ñe waaw looloo tax keroog xare bi na ibn Harb lool kese moo moo doon objectif am waaw te fettkat la woon lancekat la woon fett franc-tireur la woon ci gàttal ci ba xare ba taree Seydina Musab daal di jekkali benn waay ne ko ñëwal fii yab na muqatta'atal budur <laughs> yabna muqatta'atil budur yow mi nga xam ne yaay doomu ndaw sa nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi Makka daal di koy ajj rek wax sii daal di koy kii rek xool ne kii na rek mu sànni ko kii bi kay xeej bi ci ni mu ba ni mu ko faate wal iyaadu billah moom itamit noonu la woon euh, lu méttee metti léegi nag Seydina euh, <coughs> Abdurrahman ta ki nga xam ne mooy Seydina Sa'd ibn Rabi' mi ñu la doon tudd sànq mi doon wax maa ëpp alal naa Seydina Abdurrahman te ñu bokkale woon leen moom itam keroog la faatu keroog Uhud léegi nag ki nga xam ne nag ca lañ faatu noonu ñoom ñëpp ba xare bi jeex ba waa Quraysh dem ñu leen di denc ñuy denc ñi nga xam ne eh, war a waajal ñi génn àddina denc leen ci la lii xew moom la fàttale ko mais kat qutila Mus'ab ah keroog biñ ko tegalee ndoguli am na riwaay yoo xam ne nee nañ ndoguli mburu la woon ak yàpp waaw <coughs> moom lañ ko indil keroog waaw moom Seydina Abdurrahman ibn naaw mu nekk ndogulu kawe ta ta ta maanaawe ta am ta bakkane neex waaw en tout cas daal ta am solo <laughs> waaye daal <laughs> bakkane ta ka mooy bu neex quoi <laughs> voilà nga koy dàqonte wala nag sant ci yàlla bu baax tey sant waaw yaa bay léegi nag biñ ko tegalee ndogu li nag ñoom la fàttale ko te sëy naa ci eh, Xabbaab ibn al tamit def na lu mel noonu moom tamit radiyallahu anhu kon eh, moom mii mu fàttale ko ne ah faat nañ Mus'ab ibn Umayr te moom a gën waaw ma ne waaye ah, Mus'ab gën ma foogoon nañ naa al-ashra al ma ne waaw waaw ana kan nga gis ku baax koo xamante ne day taxaw naan maa gën nit ñi <laughs> ah lu dul ci loo xam ne daa am lu waral mu war a wax loolu <laughs> ah surtout jamono jii nga foog ne jamono la joo xam ne mu ngi mu ngi mu ngi ragal moom li ko borom bi yaatalal wërsëg gi mu gi mu ko gi mu ko yaatalal ginnaaw ñii mu àndaloon lañ amul dara ci àddina bi ci wàllu yooyu bañ gënee yàlla ak léegi ba ni ñuy génne àddina moom nag mbir yi neex ginnaawam jamono jooju ngay xalaat lool di di di di tiit yaakaar nga ne jamono jooju taxaw naan maa gën diw wala même bu dul lool sax doo ko def waaw <laughs> waaw woo mi minni <coughs> nga dem ne Allah sharal mubashirin na xool nañoo gën a màgg ci saxaaba yi ñu ne la waaw looloo am waaw mais mais gis nga ci kenn ci ñoom mu naan la maa gën yow du keroog seen Abu Bakar la la def tuddal nañ la ko jotaay bii ñu génn <coughs> bi ñoo xam ne waa Lamsaar ci lañ naan eh, eh, ñun dañuy am ci ñun njiit yéen ngeen am ci ñu convaincre leen bu ne man gërëmal naa leen soit Abu Ubayda mii wala Omar mii kenn nekk ki nga xam ne mooy nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon <laughs> yaakaar nga ne bu jàppoon ne moo gën nit ñi du ne man la waaw <laughs> mu ne ku ngeen tànn ci kii gërëm naa te Seydina Abu Bakar lii nii kii def Seydina Abdurrahman ne Mus'ab de moo ma gën waaw moom fàtt nañu ko te moo ma gën Seydina Abu Bakar def na ko Sa'd ibn Rabi' mi ñu doon wax léegi nii al imaam at-Tabarani rahimahullah day solo même bu dee càllale bi des naa dëgër kenn dafa am benn jigéen muy Ummu Sa'd bint sa bint kii Sa'd ibn Rabi'a dafa dugg ci Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar daal di koy lalal benn laytaat waaw layal lalal ko lu lu baax ne ko toogal waaw waaw mu toog <coughs> am ku ñëw dugg si euh, euh, laaj ndigal dugg ci Seydina Abu Bakar ne ko ne ko mais kii la. am na riwaay boo xam ne da ne kooku nekkul woon ab xale la woon xale bu jigéen la moon bu tuuti benn bi sax dañ ne genre genre xale yooyu nga xamante ne nii euh, du ñu am trois ans ak yooyu Seydina Abu Bakar téye ko nag yëkkati ko di ko fóot nag di ko teg ci dënnam waaw di ñeewante xale bi ndeysaan am am ku dugg si ne ko mais yow xalifaay yonent ba saat saat mais xale bii mooy kan parce que xam na ne kii du doomam parce que xam ne na doomam yi te kii Eh, xamu ko quoi <coughs> mu ne ko kii kat la mu ne ko kii doomu doomu ju ju jigéen la koo xam ne moom a gën gën la yow <laughs> waaw waaw kii doomu koo xamante ne lii faat nañ ko ci yoonu yàlla muy Sa'd ibn Rabi'a te man ak yow di wax waa ji maag yow ñu ngi nii di des moom jiitu nañu ci ci ci ngërëm bu yàlla <laughs> waaw loolu Sayyid Siddiq mi nga xam ne mooy fan mu saxaaba di ko waaw <laughs> mu ngi noonu mooy fan nga gis. koo xam ne day taxaw naan maa fi gën waaw maa fi gën ay weñëw leen ci loolu la waaw saydna <laughs> Abu Bakar radiyallahu anhu saydna kii Abdurrahman ibn Awf mu ne moom itam huwa xay moo ma gën waaw qutila Mus'ab ibn Umayr waaw wa huwa xayrun minni waaw loolu dañ ciy jànge nit ki di fàttaleku démb mais di fàttaleku saalihiin jeexitalu nit ñu baax ñi ñii muy fàttaliku ñoom Seydina Musab ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ñooy ñu baax na waaw muy fàttaliku ñooñ waaw loolu yi dañ ciy xam ne ñun ñi nga xamante ne dañu ñëw seen ginnaaw ñi nga xam ne loolu lañu wóolu yittewoo di xam li nga xam ne mooy jaar-jaaru bi ñu baax ñu fi jaaroon waaw ci téere yi nga xam ne fa lañ def seenu dund <coughs> nga xam ne dañuy gën a branché ci borom bi xam ne yoon wi ndeke nii la ma sa melan ah. waaw sëriñ diw mi ñuy tudd loolu nag yi ci gën a am solo mooy yi nga xamante ne côté yëpp la ñuy nettali waaw mu bañ a nekk rek yi nga xamante ne côté côté côté yu neex yi kese la ñuy nettali bu dee loolu nit ki du ci jële ci war a jële waaw mais bu dee yooyu yu yëpp lañ lay nettali en tout cas li ci gin a sañaa loolu di di di xam euh, histoire <coughs> jaar jaaru nit ñu baax ñi dañ ko ciy jàngi am soloom gi nga xam ne moom la am solo ci jullit bu ne waaw bu dee ñii nga xamante ne ñoom la al ashara al mubashirina bil janna la bokk fukk yi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog ci benn jotaay saay del leen ne ñoom waa àjjana lañ waaw moom mooy dem ñu indil ko lekk mooy jamono joo xam ne xoola jamonoy mbégte la ne eh, eh, li saa'imi farxataan waaw li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne <coughs> aji woor gi am na ñaari mbégte waaw benn mbégte gi yaa vay mooy <laughs> jamono ji ngay bi ngay ndogoo waaw beneen bi mooy buy dajeek boroomam loolu di jamonoy mbégte jamonoy ku wooroon privé woon xañoon sa bopp lu bari ngir sa boroom sa boroom nag war laa teral jàppandal la loo xam ne moom nga war a dugal sa biir ginnaaw bi nga toogee waxtu yi yëpp xiif ngir moom amaalik sa ngërëmu boroom waaye mu xalaat xalaatul lekk gi rek waay way yàkkamti waay waay dóor dóor tël mu daan déedéet mu xalaat ay nit ñoo xamante ne moom ñoom ñoo ci yoon wi te ñoom lii mu am ñu koy indil ndogu loo xam ne mburu la ak yàpp ñoom masuñu koo ñam allahu akbar ci l'islam <coughs> nga fàttaliku ñooñu waaw moo tax nit da ngay ko ci démb waxoon naa la fi képp koo xamante ne nii boroom alal joo xam ne bu buñ koy fàttali démbam muy mer wala nit koo xam dañ ne nitu diina la wala yu mel noonu buñ koy fàttali démbam mooy te démbam du dara mooy galère gam doon galère waxuñu lu ñaaw la lam doon def loolu doo ñëw naan wala waaye kii doon kon mbandkat nga naan yooyu moom kenn du ko wax voilà mais yow coono ga nga amoon laata ngay jot xam-xam bi kefe bëggoo ko ko tuddati waaw waaw liggéey bii nii nga xam ne daa ngi nii nekk milliardaire léegi <coughs> taaya ngay bitu bitu mbagg bëggoo kenn fàttali la ne ah naka diw nag ndax ci bitu mbagg la jaare ku ko dégg mu koy wax caméra ko kooku mooy def leen attention ci waajooju kooku du ko baax te tamit ëmbulu dara waaw wàccewul boppam sayyidna wa mawlana abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anhu kon mu daal di fàttaliku ñooñee allah allahu akbar allahu akbar léegi <coughs> loolu la de <coughs> te tamit dañ ciy jàng que mooy nit ñu baax ni ni nga xam ne seenu dund bu yaakaar ne ndaataa tëllëxale woon tout le temps mais ñooy ay façon lañ du ñëpp <coughs> voilà du ñëpp parce que mbir yi am na ñoo xamante ne comme lañ la waxoon ay boroom xam-xam ay nitu yàlla yoo xam ne boroom bi da leen di jox alal waaye alal ji mas du àgg mukk seen xol waaw am ñoo xam ne nag ak ñàkk lañu la leen boroom bi feeñoo waaw léegi ñoom euh, ku nekk mu nga fa mu nekk lu baax la waaw waaw waaw moo tax <coughs> loolu lu am am solo la ku nekk la nga nekke bu dee yaa ngi cay jaamu yàlla na mu mate yow yaay ki gën waaw boroom alal ji bu dee alalam mu ngi ciy sant yàlla di ci def li ko yàlla digal <coughs> waaye di muñ ba bañ ko ndax muñaakoon la di <laughs> waaw borom dinañ ñëw ci euh, euh, buntu bii di ñëw nga xam ne di wax gi ngëneelu ñàkk waaye ngëneelu ñàkk ça ne veut pas dire que alors on va faire l'apologie de la pauvreté soyons tous des pauvres mukk <coughs> l'islam waxu la loolu wax non waaw gisoon nañ ci masaalik bi mais ci ñàkk ki ñàkk tey muñ ak ki am <laughs> woomal tey sant ku gën wutey boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi abaara bu yàgsee foofu dañ ci waxaat loo xamante ne sax finalement loolu mooy li gën a dëgër lépp waaw mooy li gën a dëgër lépp waaw parce que ñu bari dañu ne moo ki ki woomal euh, euh, tey tey tey sant yàlla kooku moo gën parce que kooku ay jëfam day jalgati waaye sax affaire bi ginnaa sew loolu insha allahu taala amaana dinañ ci taxaw wax loolu mooy naa sew loolu ki ñàkk it parce que ci boppam Euh, di muñ waa dëgg lay mu ngi muñ mais mu ngi dépensé voilà mu ngi dépensé selon li mu am ndax borom bi dana li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah te ki ñàkk amul lu ko yàlla xañ xañu ko lépp xañu ko lépp am na lu mu ko xañ mais xañu ko lépp te la mu ko <coughs> mettre à sa disposition euh, euh, jàppandal ko ko fekk mu ngi ciy def li li li gërëmloo yàlla lay gërëmloo yàlla kooku mokki am li dépenser ñoo yem voilà moo tax affaire bi ginnaaw sew loolu insha allahu taala amaana ñu taxawaat ci tuuti voilà bu boobaa dinañ gën a affiner gën a la ñu nootaloon ne bon mooy ki nga xam ne daal dafa bari la ba pare di sant yàlla kooku moo gën waaw loolu euh, lu ñuy euh, xaw a euh, rectifier waat la <laughs> insha allahu taala ndax loolu mooy li nga xam ne moom lañ mujj gis jamono yii que ne loolu insha allah mooy li gën a dëgg kon nag Seydina Abdurrahman di fàttaliku ñoo xamante ne ni nii lañ mewoon waaw ñoom bari la wuñu woon yoruñu lu ñu gàññ ci àddina bi waaw muy ñoom Seydina Mus'ab yi ñoom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib <coughs> radiyallahu ta'ala anil jami' waaw hmm? nga xamante ne nii eh, loolu lu ama am solo la loo xam ne ku nekk ci ci ci ñun ci jullit ñi war na di ci bàyyi xel nga xam ne mbir kat ah biru borom bi tabaraka wa taala mu ngi nii waaw te tamit foo man di toll ngay fàtt ngay remettre en cause xam ne ah borom bi kat lu ko neex lay def Seydina Abdurrahman radiyallahu anhu ak garantie yi koy retwari sa sam garantie yëpp teewul muy jooy naan est ce que nekkul damay ragal que ne suñuy baax yi defoon moom lañ ñu jiitalal nii voilà daal di koy jox def nii <coughs> waaw euh, jox leen ko fii ci àddina euh, fay leen ko fii kon nag mu ngi noonu le te tamit nit ki daa war a nekk koo xamante ne dangay wàcc sa bopp waaw bul gis kenn ne yaa ko féete kaw looloo tax Seydina Abdurrahman ne ñii ñoo ma gën Seydina Siddiq ne ñii ñoo ma kii ci baayam moo ma gën Sa'd ibn Rabi'a moo ma gën tey man Abu Bakar te moo la gën yow mii di ma laaj <laughs> waaw am na nag benn riwaay bu naan boo xam ne man man <coughs> bon euh, dama gisoo gis xool affaire loolu damay ragal ne Seydina Omar la woon ki ko ñëwoon di ko laaj naan ko kii kan la Euh, du lu may dogu mais euh, bu ma juumul loolu la woon parce que dama gëj xool affaire boobu noonu histoire boobu waaye bu ma juumul que ñëwoon naan ko mais kii xa fekk muy fóon xale bi <clears throat> taf ko ci dënnam mu naan ko euh, mais kii kat la xale bi kat la mu ne ko kii de <coughs> doomu koo xam ne moo ma gën moo la gën la waaw <laughs> bu ma juumul <laughs> bu dee ma am mémoire et eh, bon Seydina Omar la woon <laughs> radiyallahu ta'ala anhu moom la ko Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaah hmm. te Seydina Abdurrahman kenn sikki sàkkawul alalam ji ko borom bi defaloon da ci doon sant yàlla mais malgré loolu mooy tax nit loo nekk nekk ci lu baax eh, eh, mooy lim doon wax baabul xawfi war rajaa waaw al jam'u bayna al xawfi war rajaa xayru sajaayaaka biram piraay waaw mooy dajale diggante al xawf war mooy alxawf ak arraja xayru saja yaakaar mooy li gën loo mën a jikkoo bilam kiraa yi mooy loolu waaw mooy te ñii ñooy ñi gën a eh, eh, eh, takkook ñi nga xamante ne mooy seen boroom tabaaraka wa taala kon mu ngi noonu loolu lépp dafa da nekk loo xam ne dañ ko ci jàng gis tamit ah Seydina Musa ñu xam ne mbir yi nit tamit mënuñu cee xamee ne sawaay yi yàqule na que ne moom yii sawaay ginnaaw gisoo ni mu faatoo faatu bu metti la faatu fii après nga bëgg cee tirer yow benn leçon que kon lool baa wanewul que ne kon affaire baaxul loolu tekkiwul dara voilà loolu moom fekk tekk tekkiwul lenn la tekkiwul <laughs> waaw loolu tekkiwul dara parce que Seydina Musammi te gaa yi niñ leen faate keroog dañ leen a mutilé ay faat yu metti lañ leen faat waaw xottil te leen dagg fii def lii loobu la kuffaaru Quraysh yu yées yi daal di woon def keroog waaw ba pare ñu koy sàng moom manu la sax am tàngaay lu man loolu imaginer ñu bari léegi bu xewoon ñuy jàpp ne kii lii day won ne torox na waaw lii day won ne fuu mbaadu sawaay waaw ñi ko ñemewu la wax ñoo naan mbaadu sawaay ñi ko ñemee wax naan sawaay yàqu na la ilaha <coughs> sawaay yàqu na xoolal ay mbiram rek fi mujje alors que loolu laysa bi shay loolu tekkiwul dara waaw loolu moom mooy li nga xamante ne nii tekkiwul dara waaw kon nag loolu moom euh, euh, kenn manu cee nekk daal di tiire li nga xamante ne nii euh, kii la quoi ay conclusion jàpp na walla moom bi mu génnee àddina moo yow xanaa gisoo que ne moom kii quoi <coughs> ni mu génnee àddina Euh, ak yooyu déedéet waaw loolu du ci dara Seydina Musab Seydina Hamza ñoom ñooñu radiyallahu anhuma noonu la ñu génn àddina muy lu metti nga xam ne après utal leen looleen sàng sa amoo ko waaw Allahu akbar loolu tekkiwul ne waa ji la na raf la na ca foofa boroomam déedéet loolu du ci dara Allahu akbar kon loolu lu am am solo la waaw léegi am na leneen tamit loo xam ne dañ ko ciy gis <coughs> mooy euh, nit ki comme li ñu wax sànk lu foo mën a toll ngay ragal euh, euh, taar taaru àddina yi bañ a fëkk sa xel sa lépp ba jàpp na yow daal loo ci am day wane ni yow yaa baax déedéet waaw loolu moom wanewul na yaa baax waaw loolu euh, <coughs> wanewul ne yaa baax de waaw waaye nag affaire bi da di rek ah bi nag mooy feeñoo ku nekk rek ñii bast ñii xadd yooyu yëpp ñii mu tàllalal leen seen wërsëg ñii moo xam ne ñoo xamante ne nii da leen di euh, jëlal seeni euh, mbir mu daal di koy euh, lem loolu nag ku ci nekk nag ay wali yu yàlla nag ci ci mbalaan yu nekk ci feeñ feeñuwaay yu nekk la leen borom bi di feeñale voilà ñenn ñi noonu la mel ñeneen ñi neneen voilà mu ngi noonu la kon loolu lu am am solo la kon ñu gis ci loolu ak li nga xamante ne noonu la saraf yi ne woon fii di jaamu yàlla ci façon naafile yi ay woor yu mel noonee di ko dëkkee <coughs> amit li ñu waxoon sànq gisoon nañ ko ci jooy gi mu jooy nga xam ne muy lu am solo ngir fàttaliku ñu baax jooy ndax seen histoire ak na nga xam ne noonu lañu ñu mujje génn àddina malgré li yiw ya nga xam ne moom lañ nee woon <coughs> loolu lu amam solo la kon nag insha allahu taala <coughs> ñu daal di yem ni bajataa bii ñëw ñu jël xadiis euh, bi nga xam ne Euh, non wala xadis boobu nañu ko def parce que ñaari xadis a def alors que benn bu de dernier bi gisoon nañ ko aywa waaw fay saa yi transition ko am na ne si am na transition te da transition bi yéeme rek loolu moom nangul naa la waaye nag transition nañu ah wow trans moom transition nañu ah transition mooy jóge ngay jóge ci lenn dal ci leneen. dëgg la li gën nice nga koy def loo xam ne ñépp dina ko xaare waaye bon mooy loolu moo gën parce damaa xool ne boo ko fi naree dagg di defaat beneen <coughs> jataay beneen yoon moom du ko jar quoi kon nag alhamdulillah ñu daal di jël <coughs>